wa ala alihi wa sahbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi awnillahi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci xajjatul di xajjatul balaag di xajjatul kamaali wa tamaam di xajjatu rasuulillah salawaatullahi wa salaamuhu alayhi wa maa zilnaa wa naxnu bi batni urana waqad faraga alayhi salaatu wassalaam min salaatihi xaytu jamaca bayna alzuhri wal casri bi adaanin waaxid wa iqaamatayn ñu ngi woon batnu nami Urana fi nga xam ne fa la yonent bi sallallahu alayhi wa xutba woon nit ñi ginnaaw ba mu paree moom alayhi salaatu wassalaam mu daldi digal seyyidina Bilaal <coughs> ibn Rabaah al-mu'adhdhin mawlaahum mu digal seydina bilaal boroom naxnu nalqal axibba muhammadan wa saxba gadan nalqal axibba muhammadan wa saxba muy seydina bilaal ibn rabaax al muaddin di noddukatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallama mawla abi bakr anhuma mu daldi noddu yonent bi alayhi salaatu wassalaam digal ko mu iqaam mu iqaam ñu julli tisbaar ñaari rakaa ñaari unité de prière muy julli tisbaar bi ñu paree mu daldi ciy teg mu digal ko mu iqaamaat mu daldi julli li nga xam ne mooy tàkkusaan rak'atayni wa qasara wa jamaa salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi ñu gis ne kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa boole waaye dafa wàññi te ni mu ko defee ñi àndoon ak moom ñépp loolu lañu def amul kenn ku matal moo tax gisoon nañ masala yi jëmoon ci loolu ne li gën a dëgër mooy qawlu al imaamu Maalik wala al imaam al Awzaa'i aalimu Shaami raxmatullaahi alayhima kene boole googu ak wàññi googu li ajli nusuk li waral ñu koy def mooy ci aj ji la bokk waaw noonu lañ koy jullee bés bu man di doon te tamit gisaale woon nañ ne bu dee aljuma la tombeel yawma arafa kenn du fa julli aljuma noonu lañu nii yonent ma lay saat saam def lañuy def ndax bés bii nahnu fi yawmil juma gisoon nañ ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam seydna jaabir nee woon na walam yusalli baynahuma shay'a deful benn naafile entre ñaare tisbaar ak tàkkusaan ginnaaw gi nag naa jaabir bnu abdillahi bn amr bn haram radiyallahu taala anhu mu daal ñuy nettali li ci tegu kon waxoon nañ la ne mbir mi urana la xewoon de no kii nami eh, no waaw urana mooy xutba bii al imaamu muslim bunul xajjaaji raxmatullaahi alayhi solo ci mawlaana jaabir radiyallahu anhu kaana bi batni urana moo tax al imaamu bunul qayyim rax mooy xutba bu siiw bi ñu waxoon ayyuhan naas inna dimaa'akum wa amwaalakum xaraamun alaykum ka xormati yawmikum haadaa fi shahrikum haadaa fi baladikum haadaa. alaa kullu damin min dimaa'il jaahiliya mawduu' wa awwalu damin adaa' wala wa awwala damin adaa' dama dama dama ibn Rabi'a ibn al-Haaris ala min dimaa'inaa dama ibn Rabi'ata ibn al-Haaris kaana mustardi'an fi banii Sa'd faqatalathu Hudayl alaa wa inna riba al-jaahiliyati mawduu' wa awwalu riban ada'u riba Abbaas ibn Abdil Muttalib fa innahu mawdu'un kulluhu ba ni nga xamante ne nii noonu la discours ba jeexe discours boobu batnu urana la xewe xewewul Arafat de moo tax al imaam Ibnul Qayyim rahmatullah alayhi bi mu tuddee affaire bi ba pare mu ne wa mawdi'ul xut wa mawdi'u xutbatihi sallallahu alayhi wa sallam lam yakun min al mawqif fa innahu xataba bi urana wa laysat min al mawqif wa huwa sallallahu alayhi wa sallam nazala bi namira wa xataba bi urana wa waqafa bi arafa wa xataba xutbatan waaxida wa lam takun xutbatayni jalasa baynahuma mooy liñ jóge woon la lay wax pour parce que am na ñuy juum tout le temps am na ñoo xam ne dañ naan xutba bi comme que bésu Arafat la dañ naan xutba Arafat bi gaa yi foog ne ba mu newee Arafat ba mu newee Arafat foo fële comme li ñuy gis nii li ñu war a gis li ci tegu foofu la xutba alors que loolu la defee xutba bii en tout cas bii en tout cas xutba bii ñu wax nii bii moom morona la moo tax el imaam Ibnul Qayyim te loolu gisoon nañ ko ci xadiisu Seydina Jaabir biñ la tuddal léegi indal imaamu Muslim mu ne haddathana kan la waxati aw Abu Bakr ibn Abi Shayba al-Kanadi wa Ishaq ibn Ibrahim jami'an an Hatim mu ne qaala Abu Bakr haddathana Hatim ibn Isma'il al-Madani an Ja'far ibn Muhammad an abihi annahu qaala daxalna ala Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhu ci càllale boobu gisoon nañ ko ci lu leer nañ moo tax al imaam Ibnul mu ne waa mawdi'u xutbatihi lam yakun min al mawqif mu ne bërëb bi nga xam ne ci la xutba ci la def sermon bi ci la defe son preche muy preche bi nga xam ne moom la yonent bi alayhi def xutba ko nit ñi lam yakun min al nekkul fi mu taxawoon Arafat de lii duggagul Arafat fa innahu moom yonent bi sallallahu alayhi wa xataba bi urana urana la xutba te waxoon nañ la dafa tàll dafa nekk fu xaw a yaatu ah xataba bi urana wa laysat min al mawqif te urana bokkul arafa fa ñuy taxaw wa huwa sallallahu alayhi wa moom de nazala bi namira ba mu jógee namira la wàcc fañ ko defaloon tànt ba waaye wa xataba bi urana mu daldi ba muy xutba dafa jóge namira ñu waajalal ko war waaye mu ñëw urana foofu la xutba wa waqafa bi arafa ba taxawaayu arafa jotee mu daldi jóge urana dem aaw arafaat taxaw foofule loolu jàppal loolu waaw waaw te euh, ne se fie pas ne te ci image yi ngay gis ci télé beeg yooyu waaw mooy loolu njuumte la de leur part des fois nga gis ñuy expliquer ñëw lu am solo ñu am solo la ñuy expliquer di jàngale xutba bii mais dañ naan la yonent bi alayhi salaam fii la taxawoon ci côté montagne bi euh, mooy montagne bi ñuy woowee jabalu rahma léegi yàgg na après mais mais avant ba temps yonent bi alayhi salaam tuddu ko woon jabalu rahma foofu noonu mu da mu taxaw ci géléemam xutba nit ñi ne ayyuhan naas la'alli laa alqaakum ba'da aami haadaa loolu imaam ibn doon wax wax nañ la loolu mooy xutba bii la doon wax waaw léegi loolu kon lu am solo la lool bu mu la nax mbir mi urana la xutba en xutba bi léegi nag ñu war a continuer tey <laughs> eh, eh, eh, bu bu kenn foog ne damaa fàtte Amru ibn Xaarija de <laughs> parce que ne mais yow yow dañ koo digga woon semaine bii weesu jataay bii weesu defoo ko ah <coughs> xatabana rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi minan te ñu gis imaam ni sax ne moom bi mu koy nettali même hadith bi dane arafa la woon ñu ne la woon xam nga la waxoon nañ la nañ bàyyi ba wax ba àgg arafaat benn yoon dañ noon dañ koy def comme que ñu ngi ci xutba bi finalement bii weesu ñu gis ne nañu wax rek ba génn euh, arafaat julli ga ak yooyu masala yi ci ju nekk ak boole beeg yooyu buñ ci paree ba ñëw arafaat comme que foofu la imaam ni sax wax après na ñu gis lool loolu nag lañu war a gis tey kon yonent bi aleyhi salaatu salaam fii ñu tollu di urana hein julli na tisbaar ak tàkkusaan ba pare boole leen lan moo ci tegu loolu lañu al imaamu jaabir di nettali di àggale ci càllale biñ la wax sànq imaamu muslim mu jële ko ci seydna euh, al imaam abu bakr ibn abi shayba ak ki nga xam ne mooy ishaaq ibn ibrahim alhandali ñoom ñaar ñépp ñu jële ko ci xaatim waaye expression yi al imaam ab ibn abu shayba di abdullah ibn muhammad ibn abi shayba yi nga xam ne moom la wax moom la fi moom la seydina al imaamu muslim ibnu hajjaj al qushayriyu an-naysaburiyu rahmatullahi alayhi daldi indi moom yooyu kon al imaam kon foofu noonu lañuy continuer <coughs> xadiis boobu seydina jaabir kon mu seydina jaabir ibn abdillah ibn amr ibn haraam radiyallahu ta'ala anhumaa mu ne thumma rakiba rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam hatta ata al-mawqif faja'ala batna naaqatihi al-qaswaa'i ila as-saxaraat ba ni xadiis bi di àgge kon Seydina Jaabir mu ne lan la mel ni dañ koo laaj ah kan moo ñu ko laajal Seydina Muhammadul Baaqir ah sibtu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala ani an Seydina Muhammadul Baaqir ah voilà mel ni kon Seydina Jaabir muy continuer mu ne mu ne summa rakiba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne bi yonent mi aleyhi salaatu salaam paree ci batnu Urana def fa li ñu wax léegi summa ginnaaw gi rakiba rasulullah yonent bi sallallahu alayhi wa sallama daldi war mu daal di war xatta lan la war alqaswa moo tax di ko gis ci kanam comme mu nee ci riwaaya ibnul jaarut te tamit riwaaya bii da koy wax fa ja'ala batna naaqatihi alqaswa ila saxaraat ah mu ne kon summa rakiba rasuulullah ginnaaw gi yonent mi alayhi salaam daal di war géléem mooy al qaswa xatta atal mawqifa ba ni muy dikkee fi nga xam ne mooy fi mu fi ñuy taxaw ci arafa waaw arafa ab bërëb la lu ngeen di wax vallée de Arafat y a de Arafat ah monticule de Arafat ay centaine de met la ah Arafa bon quant à fan la jógee parce que boroom xam-xam yi dañ ci lu bari ñii ne parce que fa la Seydina Seydina Adam alayhi salaatu wassalaam ba ñu ko wàccee aljana indi ko ci suuf si foofu la dajeek Seydina foofu la gis Sayyidatu foofu la dajeek Sayyidatuna Ummuna Hawa ah suñu maam Hawa fa la ko ràññee fa la ko xàmmee fa la ko gis ainsi de suite ak yeneen ak yeneen ak yeneen yuñ ci wax waaw mais Arafat wax nañ la fan la positionné wu wax nañ la bu dee da nga jógee ci Kaaba gi di dem Mina ngay njëkk jot te Mina minal xaram mooy ci xaram bi la bokk minal xaramil ci environ ñaata kilomètres sept kilomètres nga teg ci après Mina Muzdalifa boo paree Muzdalifa Muzdalifa entre Muzdalifa ak al-Masjidul Haram environ dix kilomètres quant à Arafat moo gën a sori moom laysat minal haram Arafat laysat minal haram bokkul ci haram bi moom al-hill la bokk al-hill wal haram loolu gisoon nañ ko ci jotaay yi weesu woon ah foofu nag Arafat googu mooy après Muzdalifa la ca kaw environ woom ak al masjidul environ vingt kilomètres jàpp ay dix-huit jëm vingt vingt kilomètres environ environ quoi la doon de ce foofu noonu nag fii nga xam ne moom mooy montagne bi yonent bi muy wax nii hatta atal mawqifa fa ja'ala batna naaqati al-qaswaa'i ila saxaraati mooy fi mu taxaw yonent mi alayhi salaatu salaam mooy gis nga montagne bi nekk ci digg par ah, parce dafa yaatu tamit dafa yaatu ngan ah. di xeer nag moo nekk ci montagne bi te ci suufu montagne bi ngan di xeer moo tëdd foofu mooy ngan di xeer yoo mel ni mel dafa tëdd mooy ngan di xeer fa ne te suuf foofu nag foofu mooy Arafat mais du foofu kese dafa yaatu moo tax yonent bi aleyhi salaam ah, comme niñ koy gisee bim naan taxaw naa ko fii wa Arafat kulluha mawqif waaw fii de laa taxaw fii fii laa taxaw waaye Arafat fépp taxaw waay la waaw kon nag loolu la ñuy xam kon Arafat du ne man bu ma ñëwee. damay ñëw rek ne man damay taxaw fi yonent bi aleyhi salaatu fi ma dégg daal ñu ne foofu la taxawoon mooy ci suufu montagne bi yonent bi aleyhi salaatu salaam it ci suufu montagne bi la ne woon yéegul ci kaw waaw loolu dinañ ci ñëw waaye pour l'instant nañu yemagul nii nañu àggaleegul nettali bi après ñu door a ñëw ci détails yi ah foog naa hada aslam te moo gën moo gën a kii sinon nañuy wax après wari ñëwaat ci xadiis bi nañ wax xadiis bi ba pare kon mu ne summa rakiba kon xam nañ destination bi ci tegu mooy al mawqif mooy mooy suufu Arafat waaw fa nga xam ne fa la yonent bi alayhi salaatu salaam hatta atal mawqif ba muy ñëw fa nga xam ne fa la taxaw kon ban période lañ nekk après tisbaar la ah après zawal ba mu jullee ba pare ba mu ñëwee foofu taxaw nag ci suufu montagne bi le mont de Arafat fa ja'ala batna naqatihi al-qaswa mu daldi def mooy ni mu taxawe biiru gëléem gi ah ila saxaraat mu jëm ci xeer yi ngand yi nekk foofu mooy muftarashaat yi yi nga xam ne gàndi maami xeer lañu du xeer woo yëkkati nii de déedéet gàndi xeer la ah ila saxaraati mu jëm ci wàllu xeer yi ah mu ne moom Seydina Jaabir wa parce que fii mooy lan mooy euh, euh, euh, walla nañ continuer nañ continuer après dinañ ñëw yar ci lool wa ja'ala wa ja'ala habla mu musha mooy fi nga xam ne fa la ñiy dox di dajaloo fa nga xam ne moom la ñuy dajaloo boo nee ci suufu montagne bi en face nit ñi bari fa ca kanam fi ñuy taxaw te nit ñi tamit di fa jaar te fa nga xam ne tamit fa la ñuy dajaloo bayna yadayhi mu def ko moom ñoom ñu nekk ci kanamam waaw kon mu jàkkaarloog ñoom ñu jàkkaarloog moom moom fi mu taxaw moom alayhi salaam di jàkkaarloog ci kanamam foofu la nit ñi fees del nekk foofu la waaw léegi nag bi nga xam ne loolu am na wastaqbalal qibla hein mu dal di nag jublu qibla bi wastaqbala al qibla mu jublu qibla bi moom alayhi salaatu wassalaam falam yazal waaqifan bi arafa waaqifan boo xatta garabat ash-shams wa dhahabat as-sufratu qalilan xatta gaaba al-qurs waaw mu ne bi mu taxawee foofu après zawal gi noonu ginnaaw après julli gi yooyu bi mu agsee ba taxaw fa te dafa war moo tax ala naqati ci kaw war waayam ci kaw war moo tax allahu akbar oh oh ku mel ni <coughs> al imaamu al Buxaari rahmatullahi alayhi ah mu def buntu bu garaawe noonu <coughs> ah mu def ab bunt boo xam ne pour wane ne taxaw waaw al wuquufu baabul wuquufi ala bi arafa waaw baabu buntu al taxaw wala baabu buntu al wuquufu taxaw ala daabati ci kaw war waay bi arafa ndax yonent bi alayhi salaam keroog ba muy xutba dafa war waaw waaw léegi ñu ñëwaat suñu xadiis bi mu ne xatta fa lam yazal waaqifan ba mu fa taxawee noonu dañul taxaw fa xatta garabati shams ba ni jant bi jant bi di di sowe jant bi di dugge coucher du soleil am wa dahabati sufratu qalilan xatta gaaba qurs fa la taxaw léegi ba mu fa taxawee lan la doon def xadiis biy duggul ci détails yi da doon ñaan waaw mubtahilan mutadarri'an mutaxashi'an li rabbihi azza wa waaw baril ay ñaan la doon def li lañ ñëw ci façon yan ñaan lañ solo ne yooyu doon na ko ñaan moom alayhi salaatu wassalaam ah fala taxaw kon xatta garabati shams ba ni jant bi di duggee wa dhahabati sufratu qalilan ba jaune jaune yu jaunâtre yooyu nga xam ne jant bi buy dugg day bàyyi ay xonq xonq ak yu jaune yu jaune yooyu gis yu jaune yi nee ba mu dem tuuti xatta gaabal xursu ba ni nga xam ne mooy kiiwu jant bi yooyu noonu daldi <coughs> dem tuuti tuuti ah dem ba nga xamante ne ni mooy mu leer ne xurubu shamsi moom am na moo tax ah ngir leerlu ah nit ki doo ñëw rek mu jant bi dugg rek nga dem parce que wóorul da ngay def ni yonent bi alayhi salaam def xaar ba mu dugg complètement ba nga gis yu xonq yooyu di dem nga commencé dem nga du commencé jàll ci étape bi ci tegu léegi nag. Euh, fii nii la xadiis bi fii la yam ak ñun ci wàllu arafa waaye ay masala mooy <coughs> bon lan mooy lan mooy àtteeb arafa lan mooy àtteeb taxaw arafa <laughs> léegi comme que xam nañ ne kon destination bi ci tegu mooy arafaat wax ji mooy ana lan mooy àtteeb Arafat ak lan la fa def lan la fa def dinañ ñëw mooy nañ wax àtteem ba pare waaw parce que affaire bi nag <laughs> affaire bi nag loolu la mooy Arafat gii nii Arafat gii lan mooy àtteem waajib la sunna la wala lu mu doon loolu dañ naan la boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ah dañoo dëppoo këne taxaw Arafat moom ruknun min arkaanil xaj waaw ponk la ci ponki aj yi waaw ponk la ci ponku aj yi lu koy wane gisoon nañ ko temps yee bi ñuy gis as-sa'yu bayna safa wal marwa <coughs> am na luñ ci tuddoon bi suñu boroom naan summa afidu min haythu afada an xam nga sayyidatu Aisha radiyallahu anha moo doon nettali xadiis boobu ak lu taxoon suñu boroom wàcce woon loolu bi mu koy wax ki nga xam ne mooy doomu mbokkam bi di seydina Urwa ibnu Zubayri ibnu al-Awwaami radiyallahu taala an al-jamii bi mu naan damaa wax sama kii sayyidatu Aïsha ne ko man bon xanaa gisoo sa'yu bayna Safa wal Marwa loolu da ko defut loolu da ko defut xanaa dara du ci ne mu ne ko déedéet ndax li alxuraan wax ko mu ne ko mukk mukk lu tax doo ci ne bañ cee ne mu nettali woon ko li tax alxuraan wax fa laysa alay junaahun an yatawafa bihima Seydina Urwa xadiis bu nekk ci saxiix yi dane luy wone kon ñu ngi ci lan mooy àttey eh, taxaw arafa ñu ngi ci masaa yi dañ naan la ponk lu li koy njëkk a wane mooy alquran ndax xadiis sayyidatu Aisha bi al imaam al Buxaari rahmatullahi alayhi mu ne haddasanaa Farwatu ibn Abil Maghra qaala haddasanaa Ali ibn Musir an Hishaam ibn Urwata annahu qaala qaala Urwatu kaana nnaasu yatuufuuna bil jaahiliyati urwa illal hums walxumsu qurayshun wa maa waladat wa kaana alxumsu wa kaana alxumsu yaxtasibuuna ala nnaas yu'ti rajulu rajula thiyaaba yatuufu fiiha wa tu'ti almar'atu almar'ata thiyaaba tatuufu fiiha faman lam yu'tihi alxumsu taafa bilbayti uryaana wa kaana yufiidu jamaa'atu nnaasi min arafaat wa yufiidu al-humsu min jam' qaala wa axbarani abi an aishata radiyallahu ta'ala anha anna haadihi al-aayata nazalat fi al-hums thumma afiidu min haythu afaada an-naas qaala kaanuu yufiiduuna min jam' fadufi'uu ilaa Arafaat sayyidinaa wa mawlaanaa Muhammad ibn Ismaa'il al-Buxaari mu ne haddasanaa Farwa Abil Maghra mu nettali nañu sunu sëriñ di Farwa di doomi Abii Maghra qaala mu ne haddasanaa nettali nañu Ali ibn Mushir di Ali di doomi Mushir an Hishaam ibn Urwa mu Hishaam di doomi Urwa annahu qaala mu qaala Urwa mu ne sama baay di Urwa nee na kaana naas côté bii gisoon nañ ko mooy këne eh, nit ñi <laughs> wa dañ doon dafa am ci waa jaahiliya ñoo xam ne dañ doon wër Kaaba gi def yaramu neen ba mu des ñi nga xam ne ñooy alxumsu mooy waa Makkaat waman daana diinu waa Quraysh ak comme waa Lansaar yeeg gaa yooyu nga xam ne ñoom bon dépassé dañ lool te ñoo bokk ak ñoom ni ñuy doxale kantaa ñi nga xamante ne nii ñoom bokkuñu woon ci ñoom ñoom bu ñu waroon a tawaaf daa am ci waa Quraysh bu dee góor góoru Quraysh yi ñoo lay jox loo sol bu dee joxuñ la <coughs> wala jigéenu Quraysh yi buñ la joxul nag yow dangay ngay wër def yaramu neen waaw <coughs> léegi nag mu ne nit ñi dañ doon jóge fi nga xam ne mbooloo nit ñi Arafat lañ doon jóge kantaa Xums yi ñoom jamoo lañ doon yem mooy jamono xam nga mooy Muzdalifa loolu lañ doon wax euh, euh, kii sa xadis bii ñu jóge léegi Seydina Jaabir bi radiyallahu anhu bi yonent bi alayhi salaatu salaam jógee Mina di dem mu ne wa kaanat Quraysh laa tasukku Quraysh doo mais dutewul woon sax que ne yonent bi alayhi salaatu salaam du dépasser jamono mooy Muzdalifa quoi du fa passer parce que Muzdalifa en fait Mina Muzdalifa yooyu yëpp ci xaram bi lañ bokk mais génn fi parce que ñoom dañ doon wax duñ fi génn suñu fii nii di dem feneen loolu leen seytaane daal di woon ah woon kii quoi waaw <coughs> naan bés bu ngeen fi demee génn seen xaram bii di dem ci alxil fa nit ñépp yi dem yéen mu ngi mel ni kon dangeen di màggal leneen loo xam ne bokkul ak li nga xam ne moom ngeen war a màggal te mooy seen xoru alxaramul makki bii waaw te bu ngeen commencé di def loolu nit ñi dañuy dañuy ñàkk a jox gëdd alxaram seen xaram bii nga xam ne ni mu amee solo seen fii nga xam ne buur yàllaa ko ñoŋal loolu moo tax doonuñ fa woon génn léegi nag ñoom amuñu woon si ki sàkk que ne yonent bi salaam quand même noonu du jóge fii waaw waaw parce que doon wax nax nu ahlul xaram waaw laa naxruju minal xaram bu ñu fi génn yéen ñi ci des nag dem leen ay Arafat ak yooyu mais ñun moom fii lañ doon yem comme que nag fa la yem muy muy jamaa moom Muzdalifa lañ naan al moom lañ naan jamaa boo déggee ñu ne jamaa mooy Muzdalifa waaw minal isdilaaf mooy ak taqarrubu jege yàlla ah <laughs> voilà léegi ñoom ñu foogoon ne du dépasser foofu al masharul haram montagne bi ne foofu Muzdalifa yonent ma fa ajaza rasulullah mu dépasser foofu dem mu Arafat saa yi mu dem ba Namira waaw <laughs> gaa yi waaru nag comme que ñoom nit ñi dañ doon jóge fan Arafat dañ doon bëbb di dem Arafat ñoom ñoom jamono lañ doon yem te tamit mooy kon bu ñuy jógee Arafat ñoom bu nit ñuy jógee Arafat di ñëw waa Makka ñoom fu ñuy jógee ñoom ñi ne waa Quraysh ñoom bi di di war a commencer aj di ca suba ga nu ñuy def ñoom kon jamono la ñuy jógee mooy Arafat du ñu fa jaar du tout du ñu fa jaar du tout léegi nag suñu boroom nag. après sayyidatu Aisha loolu la doon wax ne kii sayyidna Urwa mu ne sama Hisham ne euh, sama bàyyi nettali ma na nettali na maana Aisha radiyallahu anha mu ne aaya bii dafa wàcc ci alxums mooy ñu la wax léegi waa Màkka ñi mooy ñi nga xam ne ñoo dëgër ci seen diine loolu lañ jàppe woon ndax ni ñu ko jàppe woon <laughs> hein ñoom ak waa aws alxasraj waa médina ak waa xusaa ak waa thaqif waa ghazwan waa bani amir ak waa bani sa'sa'ata waa bani kinaana ñoom ñii ñépp dañ leen doon boole ci xom si ndax ñoom moo tax ca kii ba waman daana kaanat quraysh waman daana diino Quraysh ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoo ñoo jaaroon ci façon ñoom niñ doon di jaamoo seen yoo yële ci lañ ne woon ah ñoom ñoo dëgëroon ci seen bopp dëgër ci niñ téye seen diine ji ñoom nag la aaya bii sayyidatu Aïsha ni ñoom la wàcc waaw waaw <coughs> léegi nag suñu boroom wàcce ne hé ne leen nag léegi summa afiidu léegi à partir de léegi afiidu yéen waa Quraysh yéen waa Xums ak ñi mel ni yéen yi nañu woote ay seen bopp Xums naan du ngeen fi génn aywa bëbb leen bëbb leen min haythu afaada an fa nga xamante ne nii fa la nit ñee bëbbee waaw mooy ay wa bëbb leen ngeen dem ngeen dem fan fi nga xam ne mooy Arafat mooy fi nga xam ne mooy Arafat waaw mooy fi nga xam ne mooy léegi dee leen dem Arafa comme ñépp waaw moo tax al imaam al xaafis mu ne rahmatullah alayhi mu ne ah lii nii li muy wane nag parce que xam nga aaya bi day niru ko ne eh, summa afidu min mooy mooy bàyyeekoo haythu afada an mooy kon kay dañuy jóge foofu moo tax mu ne summa afidu min haythu afada an mooy al ifadatu min arafa waaw al muraadu bi qawlihi ta'ala summa afidu min haythu afada an-nas mooy al ifadatu min arafa ngeen bëbbee arafa ngeen jóge fa mooy bu dee demoo ngeen fan la ngeen fay jógee moo tax dem gi fa ngeen di dem waaw foog ngeen nekk fa <laughs> waaw léegi loolu moo jëm ci wàllu woowu kon alxuraan moo ne summa afidu képp koo xam ne doonoo woon taxaw fa ci waa Quraysh ak ñi mel ni yéen léegi nag commencé leen di di di bëbbe foofule mooy dee leen fa dem ndax fa ngeen war a jóge après ngir mana dem ci des ci aj gi ah kon Sayyidatu Aisha nettali nañu sabab bi taxoon euh, mu daldi suñu borom wàcce loolu le voilà mooy mënoo bëbbe fenn lu dul danga faa mas danga faa nekkoon ba pare te bu ngeen di bëbb mooy ñu bari ngeen di doon mu daal di leen leeral que ne kon début bi mooy kon fokk arafaa am waaw <coughs> loolu benn li benn dalil la waaye leneen loo xam ne day wane ne mbir mi farata la ah mooy li nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di wax ah mu ne muy ci xadiisu seydina abdurahmaan ibn yaamur radiyallahu anhu mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa digal benn wootekat mu woote ne alxajju arafa man jaa laylata jam'in qabla tuluu'il fajri faqad adraka alxajj te loolu waa asxaabu sunan al arbaa soloo nañu waaw as sunanul arbaa ñoom muy al abu daawudu abu daawuda al at-tirmidhi ak al imaam an-nasaa'i ak maaja ñoom ñépp soloo nañ ko seydina ki nga xamante ne nii mooy abdurrahmaan ibnu yaamur mu ne yonent bi salaam amara munaadiyan yunaadi dafa digal aji koo xam ne moo yëgle ci biir nit ñi yonent bi mu wax ca nit ñi ne alxajju arafa waaw ne alxajju aj arafa waaw mooy looy xoole ba arafa raw la mooy na xam ne moom yow amoo aj te diñ ko fay amu qaabi waaw moom kay laa maxaala mooy at mi ci degu foo jaar diñ ko fay alxajju arafa alxajju arafa alxajju arafa waaw mu ne kon yonent bi aleyhi dafa digle ñu daldi yëgle ñu daldi yëgle ne alxajju arafa waaw kon nag affaire baa ngoog ba pare mu ne man jaa laylata jam'in képp koo xam ne ñëw nga fii fi nga xamante ne mooy guddik ak si nga fi guddik Muzdalifa loolu mooy laylata jamal mooy guddi gi nga xam ne dañuy nekk Muzdalifa te loolu bon mooy étape di topp ci étape di ñu ne nii ñu ngi Arafat ah ñu ngi ci nga xamante nii mooy Arafat ah voilà xoola riwaay imaam Abu Dawud bi sax moo gën a leer bi bi imaam e, Seydina bi ñu jëlee ci bi ñu bi ñu waxoon sànk imaamul Buxaari xoola imaam Abu Dawud li mu mu ne haddasanaa Hannaad Hannaad ibn Sari ibn Mus'ab ibn Abi Bakr ibn Shibr ibn Sa'fuuk ibn Amr ibn Zuraara Abu Sari ah Hannaad Abu Sari mu ne haddathana nettali nañu wal imaam Abu Daawud Hannaadun di Hannaad an Abi Muawiya muy Abu Muawiya Muhammad ibn Xaazim at-Tamiimi as-Sa'di mawlaahum di Abu Muawiya ad-Dariir al-Kuufi rahmatullahi alayhi mu ne an Hishaam ibn Urwa mu jële ci Hishaam di doomi Urwa ibnu zubayri radiyallahu anhu man abiihi mu jële ci baam di urwaan aysata mu jële ci sayyidatu aysa annaha qaalat mu ne nee na kaanat qurayshun wa man daana diinaha yaqifuuna bil muzdalifa wa kaanu yusammawna al-hums wa kaana saa'iru al-arabi yaqifuuna bi arafata qaalat falammaa jaa al-islaamu amara allahu ta'aala nabiyyahu sallallahu alayhi wa sallam yaati arafatin fa yaqifa biha thumma yafiidu minha fa dhaalika qawluhu ta'aala summa afiidu min haythu afaada an-naas voilà wax nañ la xadiis bi muttafaqun alayhi la te tamit ki nga xamante ne nii mooy al imaamu Tirmidi yu na ko noonu solo na ko ak imaam an-Nasaa'i rahmatullahi alayhi mu ne Sayyidatu Aysa dane te lii xadiis bi gisoon nañu ko waaw ko gisoon nañu ko <laughs> mu ne yéen euh, euh, Quraysh waman daana mooy wiñ doon sànq waman daana diinaha ñi nga xam ne ñoo bokkoon ci niñ la limaloon léegi waa Awza ah waa ak ñi nga xam ne mooy waa Xuzaa waa Saqif waa Ghazwaan ak waa Bani Aamir ak waa Bani Sa'sa'ata ak waa Bani Kinaana ah ñoom lan lañ doon def kaanu yaqifuuna bil Muzdalifa ñoom lan lañ doon def ah kaanu ñoom yaqifuuna bil Muzdalifa Muzdalifa lañ doon taxaw ne ñun du ñu dem Arafat waaw parce que liñ la waxoon sànq mu ne wa kaanu yusammawna al-Hums ñoom lañ doon woowe ñi dëgër ci seen diina wa kaana saa'irul arab li des ci arab yi nag yaqifuuna bi Arafat dañ doon dem ba Arafat qaalat sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee na falammaa jaa al-islaam bal islaam ñooy amara tala ta'aala nabiyyahu suñu boroom moo digal yonentam sallallahu alayhi wa an yatiya arafaat ngir mu dem arafaat fa yaqifa biha mu daal di fay taxaw summa yufiidu bi minha mu jóge arafaat nag ah mu ne fa daalika bëbb ànd ak nit loolu mooy summa afiidu min haythu afaada naas yéen waa Quraysh ak ñi doo ngeen xam doo nga doon dem arafaat léegi dem leen arafaat bu ngeen di bëbb ngeen bëbb ñépp dem fa ca di fan fii ngeen doon taxaw di fii taxaw muy muy jamoo muy Muzdalifa ah. léegi nag kon kon xadiis bële xadiis bee dañuy won ne xadiisu Seydina ah, kii bi Abdurrahman ibn Ya'mur kene affaire bi e, e, farata la kay waaw ne loolu farata la <coughs> mooy Euh, Arafat hmm? Arafat léegi kon mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam teg ci ne man jaa laylata jam'in hein mu ne képp koo xamante ne nii ñëw nga laylata jam'in muy guddik Muzdalifa qabla tulu'il fajri laata fajar di jot nga agsi yow laata fajar di jot nga agsi faqat adrakal xajja kooku de daldi dinay jot ajji waaw kooku moom mooy ajam baax na kooku moom kenn manu la ne ajut mooy bu def bien sûr bu defee yeneen yi ci des hmm? loolu benn dalil la buy wane loolu ah yeneen ak yeneen am na yeneen ak yeneen te lool ijmaa la ci boroom xam-xam yi raxmatullahi alayhim ne loolu ijmaa la ah, ijmaa ci boroom xam-xam yi kenn wuquuf wuquufu Arafa moom farata la ah te yonent bi salaam <coughs> daf ko wax ñaari yoon alxajju Arafa alxajju Arafa ah voilà kon Euh, lii nag farata la mooy lan mooy ponk la ruknun min arkaanil hajj kon pilier la ci pilier ak yi kon gis nañ ñaata pilier gisoon nañ al ihram <coughs> muy armal gisoon nañ tawaaf gisoon nañ sa'yu bayna safa wal marwa ah, léegi gis nañ beneen muy lan muy alwuquufu bi Arafa léegi nga am ñaata ihram ah ihram un tawaaf deux sa'yu bayna safa wal marwa sa'yu bayna safa wal marwa trois hmm. euh, wuquufu bi Arafa muy quatre waaw léegi ginnaaw li léegi mu des mais Arafat kañ lay commencer mooy comme que ponk la mooy yonent ma lay saab saab wax nañu léegi alxajju Arafa waaw alxajju Arafa alxajju yawmu Arafa man jaa qabla salaati subhi min laylati jam'in fa tamma hajju ah loolu mooy riwaaya al Abu Daawud kon al hajju aj mooy arafa léegi nag wax ji mooy wax ji mooy na ko noon al imaam eh, Ahmad ko ak al imaam ad-Daarimi ah al imaam ad-Daarimi sëriñu al imaam al-Qushayri rahmatullahi alayhi daal dina koy solo ah ah te tamit eh, am na beneen muy xadiisu Seydina Urwa ibn Mudarris at-Ta'i waaw waaw te xadiis boobu al imaam waa asxaabu sunan ak seen ak seeruñu imaam Abu Daawud eh, muy imaam Ahmad ak waa asxaabu sunan ñoo ko solo waaw parce que Urwa da ne bokk rok Urwa bi ñu doon du saxaaba muy doomu ibn euh, Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu mooy euh, Seydina Urwa ibn Mutarris dane dama dikkal yonent bi alayhi salaam bil mawqifi fekk ko fa mu taxaw ah waaye fii yaani bi jamaa mooy mooy fa mu da koo fekk fan Muzdalifa voilà bala ngay jaawale naan mawqif bi ñu tudd léegi kon xam naa Arafat la déedéet bil mawqif mooy bi jam mooy fii jam mooy jamaa la ko fekk mooy lan fi nga xamante ne mooy Muzdalifa Muzdalifa la ko fekk fa mu ko fekk Muzdalifa foofu la wax moo tax ci riwaay imaam an-Nasaa'i bi dane moom Seydina Urwa ibn Mudarris dane ra'aytu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam waaqifan bil Muzdalifati waaw nee na damaa gis yonent bi alayhi salaatu wasallam mu ngi taxaw fa nga xam ne mooy Muzdalifa kon foofu naa moo tax ci riwaaya imaam Abu Dawud bi mu def euh, euh, jumla i'tiraadiya yaani bi jama bi mu ne ataytu rasuulallah walla lii dama ko doon fàtte parce que lii bokk na ci nga am day wane ne ruknu la tey ah <laughs> pilier la ku ko rate rek yow xamal ne sa aj baaxul mu ne ataytu damaa dikkal rasulallahi yonente yàlla bi sallallahu alayhi wa sallama bil mawqifi yaani bi jam'in maa ngi ko fekk jam'a di Muzdalifa qultu ma ne ko jitu ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam min jabali Tayy aklaltu matiyati wa atba wa at'abtu nafsi wallahi ma taraktu min hablin illaa min jabalin min illaa waqaftu alayhi fa hal li min haj fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min hablin man adraka ma'ana hadhihi as-salaa wa ataa arafatin qabla dhalika laylan aw nahaaran faqad tamma hajjuhu wa qadaa tafathu ah yonent bi alayhi salaam sayyidina Urwa eh, ibn Mudarris Seydina Urwa ibnu Mudarris at-Taa'i rahmatullahi alayhi wa radiya anhu mu ne kon damaa dikkal yonent bi alayhi salaatu wa salaam hmm? fekk ko fi nga xamante ne nii mooy Arafa di noo Muzdalifa mu ne ma ma ma ma ne ko man de yonent bi alayhi salaatu wa salaam man daal jittu yaa rasuulallah min jabali tay mais yonent bi aleyhi salaatu salaam man xam nga fu ma jóge tay laa jóge si ñu montagne ba fa laa jóge <laughs> mais eskante naa sama bopp de huu lam adaa xablan illaa waqaftu aley bàyyuma fenn benn buum mooy benn foo xam ne fu ñuy taxaw lu dul taxaw naa fa lu ma gis daal mooy sànk gis nga xablal mushaat xam nga mu ngi naan xablal mushaat du ak buum mooy fi nit ñiy dajaloo ah la ci jublu lu dul taxaw naax waaw amul fenn fu nit ñiy taxaw lu dul taxaw naax huu léegi <coughs> wa akalaltu ak at'abtu nafsi ak laltu matiyati ay sama war wi waay sama waru waay wi sonal naa ko booy wuu tey moom dama ko dama ko teg pression bu baax waaw toqil naa ko ci ndax ndax ndax ndax li ma ko teg tey wa at'abtu nafsi te sonal naa sama bopp waa mais fa hal li min habl min min hajj yeneen ci ma lay saar saar man dama lay laaj hein hein lii yépp ma def lii lépp nga def nga xam ne bàyyiw ma maa taraktu ah, min mi mi mi mi non kii jiitu mi mi jabali tay tay laa jóge ca montagne suñu tay ba mooy bokk Seydina Adi at-Ta'i radiyallahu anhu ak laltu maqiyati sonal naa sama war waay wi waatu abdu nafsi sonal naa sama bopp wallahi maa ngi lay waatal ci yàlla maa taraktu man urwatum na mudarris bàyyiw ma min hablin benn monticule benn foo xam ne gis naa fa ah, ah, mais xablu bi bokkul ak xablu parce que xablu bi ñu gisoon sànq mooy fi nit ñiy jaar dañu bari mais fii nii euh, mooy lan la bëgg a wax mooy euh, fu xaw kawe rek parce que dafa jàpp ne yii yi mooy mooy monticule yi façon montagne ndaw yi amaana fii nii yépp fu sacré la fu ma war a taxaw man daal fu ma jaar mu kii dinaa fa taxaw ba ba mu leer ma ne taxaw naa fa ma door a jàll waaw fama taraktu min hablin illaa waqaftu alayha lu dul ma taxaw ca kaw fa hal li min hajj waaw yonent mi alayhi salaatu am naa aj fa qaala rasulullah yonent mi alayhi tontu ko ne man adraka ma'ana hadhihi as képp koo xam ne képp koo xam ne fekke nga julli ji mooy jullit fajar ca Muzdalifa képp koo xam ne fekke nga ko suñu julli ji képp koo xamante ne nii fekke nga suñu julli ji wa ata arafatin nga dikkal arafat qabla dhalika avant julli gi laylan moo xam guddi aw nahaaran wala bëccëg une partie di guddi gi wala une partie de bëccëg bi faqad tamma hajju sa aj mat na wa qada tafasu mooy yow sa manaasik yi nga waroon a def foofu mu war côté li jëm ci wàllu Arafat ak Muzdalifa def nga ko mat na lii kay sawaay wa atan arafatin mooy war nenu ruknu la léegi nag voilà kon bon léegi est-ce que mën nga noo ñëwal ci euh, affaire bi mooy léegi euh, ban jamono lay commencer Muzdalifa euh, non euh, Arafat waaw xam nga li tax Arafat comp kii graw mooy benn jour la te bu la rawee mooy c'est fini hein alors que mooy yeneen yi comme comme comme comme comme tawaaf bu la rawee jour euh, mooy mën nga koo def ci beneen jour bi alors que sa'yu bayna safa wal marwa bu la rawee tey man nga koo def obligé wuñ ko ne par force euh, yow mu tarwee nga koy def wala boog yow mu xaj euh, kii même même tawaafu rukn sax obligé wul ñu ne la par force yow mu nax nga koy def waaw mooy loolu bu la bii jour bii rawee man nga ko def ci beneen jour mais lii mooy jour bii la waaw neuvième jour bi la du beneen du beneen ah. du beneen léegi nag ah, ñu ne kon nag affaire bi euh, mooy léegi nag ab laaj mooy taxaw mooy ana ba kañ ana ana kañ kañ la waxtu yu commencé waxtu taxawu arafa ak kañ lay jeex dañ naan la waxtoom boroom xam-xam yi dañ cee wuute rahmatullah alayhim wax bu njëkk bi te mooy waxu waa jumhurul ulama jumhurul ulama min alxanafiati walmalikiati walshaafiiya ñoom dañu ne mu ngi tàmbalee ba'da zawaal mooy ginnaaw bu tisbaar jotee bu jant bi ne au ba jeng foofu la commencé foofu la taxawu Arafat foofu la commencé ndax lan loolu la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam def taxawu fa ca suba ga taxawu fa Arafat duha mais li mu def daa bàyyi hatta ila zaghati shams mu ngi ko fekkoon Namira mu wax ñu defaral ko euh, warwaay mu dem Urana xutba fa julli fa ñaar ñaari rakkaay tisbaar ak ñaari rakkaay tàkkusaan door a ñëw Arafat te moo ne xudu anni manasikakum kon lii moom mooy li nga xam ne la maxaala nii lay demee lii mooy bés bii lay tàmbali bés bi muy tàm mooy mooy heure bii lay tàmbali mooy xabla mooy ba'da zawal waaw <coughs> léegi nag kanta al imaamu ahmad rahmatullah alayhi dane noor début début taxawu arafat du après zawal kese mooy ci fajar gi lay commencer bésub Arafat ku fa dem ci fajar gi taxaw mooy tàmbali kenn du la ne hé parce que euh, avant mooy bu ñu la nee du dox avant mooy avant du du mooy boo fa taxawee avant dañuy considérer ne yow taxawoo imaam Ahmad ne si bañ taxaw hadith bi ñu fi wax léegi bu Seydina Urwa ibn Mutarris bi lan la yonent bi alayhi salaatu wax man shahida salaatana hadhihi wa waqafa ma'ana ah laylan wa waqafa bi arafa wa ata arafatin qabla dhalika laylan aw naharan faqad tamma hajjuhu wa qada nafasuhu tafasa yonent mi alayhi salaatu salaam yow waxoo fi léegi xadiis bi nga xam ne nee na sayyidina Urwa ibn Mudarris at-Ta'i rahmatullahi alayhi wa radiya anhu ha du yaa ko tudd léegi kene képp koo xam ne dikk nga laylata jam fekk nga so man man man shahida salaatana ku fekk suñu julli jii ñuy julli fii ci Muzdalifa ah Muzdalifa muy jullit fajar wa waqafa maana mu taxaw ñun ba ni muy deme mooy Mina ci beneen riwaaya mais waqad waqaf waqad ata arafatin fekk na mu dikkaloon arafat qabla zalika laylan avant suñu lii mooy moo xam une partie ci guddi gi wala bëccëg faqad tamma hajjuhu way ajam mat na wa tafasu def na manasik ya waroon ci bés boo bële ah ñu ne nag affaire baa ngi nii nag al imaamu ahmad fii mooy tegtaloom fii mooy tegtalam mooy ah, ah, ah, mu ngi laylan aw nahaaran nahaar bi moos foog ngeen ne nahaar zawal lay rek lay commencer ah la journée une partie de la nuit wala une partie ku ku fa xasa taxaw ci arafaan moom taxaw na fa benn partie ci guddi gi wala ci bëccëg gi mais bëccëg gi kañ lay commencer mooy bu fajar gi ñu kon kay <laughs> mooy bu fajar gi xaree loolu lay commencer <laughs> ndax bu dul woon ne mooy yonent ba yéen d'accord nañ quant à yéen waa jumhur li ngeen wax que ne waaw lii lay commencer loolu tekkiwul ne tekkiwul ne loolu loolu mooy li gën ñun mooy imaam Ahmad waxul ni nit ki yow def ko nga tey ko dem euh, euh, taxaw Arafat bi nga ñëw ba bàyyi ba zawal noo nga bàyyi ba fajar nga di agsi waxula loolu mais dalaa bëgg a wax ne ku ko def ñëw ne man lii laa def lan mooy àtteem est ce que danga naan ko taxawoo du ko ne taxawoo parce que yonent mi alayhi salaam moo ne wa ata arafatin qabla dhalika xam nañ ne nahaar waaye après fajar fajar gi fajar gi xaree lay tàmbali bés bi loolu lay commencer jour bi euh, daa am lu ñu naan jour ak nuit jour mu ngi commencer lool ah kon nag affaire loolu la yow mu Arafa kon loolu la euh, waaye xam nga bu boobaa danga naan ah ah ah <laughs> lii nag day wane na kon waxu imaam Ahmad moo gën a dëgër de ndax lii moom leer na moom yonent bi aleyhi salaatu dafa mooy li mu def lii li mu def moo gën mais xudu anni manasikakum d'accord nañ mais moom moo wax lii te lii lépp ci manasikoom la mooy nii la ko defee noonu lañ koy defee mais wan nañu ne ku taxaw avant benn partie ci jour bi ak ci nuit bi kooku doy na kooku kooku xat tam xat xat tamma hajjuhu wa qada tafasu léegi nag loolu kon man ngeen d'accord xanaa waa jumhur ne ñoo ñun d'accord ci loolu waaw dañ naan la waxam jooju mu wax loolu aw naxaaran loolu mutlaq la waaw mooy dafa général wax la ju mu joyal léegi nag lan moo ko lan moo ko particularisé ah <laughs> mutlaq la li ko taqyid li ko muqay li ko taqyid mooy jëfum mooy mooy jëfum moo ñu wax ne naxaar boobu muy wax du n'importe quel naxaar du duha <laughs> du anda tulu ash-shams du yooyu jëfam moo leeral wax jëm ne aw naxaaran mooy kon après zawal la waaw bon <laughs> eh, léegi eh, nga ne bon léegi lan moo gën a dëgër ah non c'est que <coughs> dañ naan la parce que euh, waxu waa jumhur bi këni mbiri euh, mutlaq la lii moo ko tax yi dañ naan bon affaire bi gis nañ ne Urwa mii nii Seydina Urwa ibn Mudarris bi muy ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu fekk na fajar la ko fekk muy julli fajar fajaru kan fajaru Muzdalifa mooy Arafat jeex na mu ne ko aw ku ku ku summa ataa arafaatin qabla daalika laylan aw naxaaran kooku moom manoo ko ne yow li tax yi sa naxaar goog yonent ma ne saa saam di wax mooy naxaar gi mu wax est-ce que yaa ngi gis li ma la wax mooy ne jour bi mu wax ne te mu ñëw arafaat moo xam une ci guddi gi wala ci bëccëg gi boo nee li ko tënk mooy jëfu yonent ma lay saa saam dañ naan ciy fekkewul jëfam te lii niru mooy ba mu fay ba mu fay jaar dëgg la <coughs> moom nee na fu ne laa jaar fu kawe fu ne ma yéeg fa waaw sonal naa sama warwaay wi sonal naa sama bopp waaw mais bi yonent bi saa saa bi wax aw naxaaran ah naxaar daal lan moo ko ci lan moo koy génne lan moo ci génne duha mooy Hanbali bi man na leen a ñun d'accord nañu que ne jëfu yonent mi alayhi salaatu salaam ñun d'accorduñ ne moo ko taqyiid li muy wane rek lii mooy li nga xam ne mooy li gën li mu def moo gën loolu kenn amu ci sikki sàkk sauf que képp koo xam ne manoo def loolu mooy ne boo fa taxawee ci bëccëg kenn manu la ne taxawoo kenn une parti ci jour bi avant zawal di jot ku fa taxaw arafa am nga arafa kenn manu la koo tere boo seetloo nag euh, amaana nag wax bii mooy bi gën a dëgër waaye waaye dañ koy tënke mooy bu ko kenn tay di ko def waaw te loolu moom sikk newul ci ne al imaamu ahmad rahmatullah alayhi jubluwul benn yoon nit ku tay naan dangay ngay def loolu déedéet dañ la bëgg a wax bu kenn ñëwoon ne waa man lii laa def est-ce fay considérer ne amul aj <laughs> est-ce naan amul aj <coughs> dañ naan am na aj kay am na aj mu ne man ba may jaar man Arafat dem naa fa si ci neuvième jour bi dem naa fa bon il était onze heures te foofu tisbaar bi nekk par exemple bu dee tisbaar bi euh, euh, midi et demi la moom mu ne man onze heures si ñëw na de Arafat jour bi si si si j'étais là-bas à neuf heures si léegi mu wax la ko ci jour tabaski da nga naan ko amoo aj parce que taxawoo fa après zawal